fa yaqulu alimamu alxafidu alxujjatu alalamu abu zakariya yahya bnu sharafin annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasi mi'a wahda ashar wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu khataba yawma jumu'atin faqaala faqaala fi khutbatihi summa innakum ayyuha nnaasu ta'kuluuna shajaratayn laa uraahuma illaa khabiisatayn albasala wathum laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam idha wajada rihahuma min ar-rajuli fi al-masjidi amara bihi fa ukhrija ila al-baqi' faman akalahuma falyumituhuma tabakhan rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a mu ñëwaat ak ñun fi nga xamante ne moom la yemoon moom lañ yemoon ci suñu kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa ci riyaadus saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam ah ñu ngi woon ci chapitre trois cent onze ñetti téeméer ak fukk ak benn doon wax baabu nahyi man akala suuman aw basalan aw kuraasan aw ghayrahaa mimmaa lahu raa'ihatun kariiha an duxuulil masjidi qabla zawaali raa'ihatihi illaa li daruura ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis bi mujj woon gis moo doon xadis mille sept cent trois dañu booloon ñetti xadis yu njëkk yi mais bii moo ci mujjoon mu ne woon wa an jabirin radiyallahu anhu annahu qaal qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam man akala suuman aw basalan falya'tazilna aw falya'tazil masjidana wa fi muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslimin rahimahullah man akala al-basala والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم عليه السلام tey ñu war a jël xadiis bu mujj bi ci suñu garab gii ci tool bi muy xadiis 1704 mu ne wa an Umar ibn al-Khattab mu ngi jële ci Seydina Mawlana Umar di doomu al-Khattab radiyallahu anhu annahu kana moom xataba dafa xutba yawmal jumu'ati bisub àjjuma yawma jumu'atin benn àjjuma la daal di xutba te euh, xam nañ àjjuma ji kañ la dinañ la ko wax léegi insha allahu tabaraka wa taala fa qaala mu ne fii xutbatihi mu wax li nga xamante ne mooy ci xutbaam bi ci son sermon ci discours am sermon bi nga xam ne moom la def keroog ci àjjuma ji mu ne fekk ci biir wax ji mooy ci biir rekk am lu doon wax ci biir wax ji nag mu boole ci lii summa innakum ginnaaw gi yéen nit ñi ayyuha an-nas yéen nit ñi na yéen a ngi lekk shajaratayni ñaari garab mooy pas garab gi la ñuy jël xëcc garab gi simpi ko tiim ko di ko lekk non <laughs> mooy fruit yi jóge ca garab googee waaw <laughs> laa uraahuma gisuma njortuma ne te gisuma lu dul ne ñoom illaa xabiisatayni lu xabiisatayni fàttalikul hadiis Seydina Abu Saïd al-Xudri bi mujj woon di fàttali bii passé te ne Yonent bi sallallahu moo tuddee garab googu xabiisatay xabiisa ash-shajaratul xabiisa waaw nga xam ne li nga xam ne xabiis ci wàllu shara sharia daa am am xabiis ci wàllu euh, urf voilà waaw lépp loo xamante ne ca wàllu sharia qabih fa huwa fa huwa fi shar'i fa huwa fi al-urf qabih waaye mbir man naa nekk ci urf mooy aada mën na nekk lu ñu naan xabi euh, xabiis waaye ci sharia du xabiis ah bu dee day yor tur xabiis comme ñaari garab ñetti garab yii muy basal muy soble ak li nga xam ne mooy laaj ak li nga xamante ne mooy poireau garab yooyu noonu par exemple arab yi gis ne yeneen saa salaam moo tudde xabiisa ashajaratul xabiisa muy assuum muy garabu laaj waaye est-ce dafa nekk xabiis non boo tax yeneen saa salaam ne non man duma duma duma euh, xaraamal loo xam ne yàlla moo ma ko daganal waaye nag damaa am kersa ci malaaka yi moo tax duma ko lekk waaw kon loolu lu am am solo nuqtatun muhimma euh, lañ defoon benn précision bi weesu wallahu taala alam nga xam ne bon euh, loolu xam ko nga ko waaw léegi kon mu ne man njortuma lu dul ne ñaari garab yooyu moom xabiisa tey nii yi nga xam ne gis naa yéen nit ñi ngeen koy lekk albasala mooy <laughs> takuluun albasala wa suuma muy soble ak laaj ñaar yi moom gisuma lu dul xabiisa tey mooy yu bon lañu yu neexul xet gaa tax ñu wax laqad ra'aytu dëgg-dëgg man Umar radiyallahu anhu gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw ida wajada rihahuma min ar-rajuli fi al-masjid bu dajee bu masaana daj xeeñ mu xeeñ ko ñaari benn ci ñaar yi wa mooy du ñaar yëpp ñooy dajaloo sinon wala bu dee benn bi graw non benn ci ñaar yi wala ñoom ñaar ñëpp bu dee ne daa am koo xamante ne nii moom la daj mu xet googee di jóge ci moom ah, li nga xamante ne moom lay def mooy amara bi day digle fa uxrija ñu génne waajoojee ilal baqi' yóbbu ko baqi' muy almeeru médini gina julli ñi gina siiw nekk madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam muy baqi'ul ghar Gharqadi Baqi'ul Gharqadi Allah radiyallahu amman dufina hunaak wa ala jami'il mu'minin wa an jami'il mu'minin fi kulli baladin wa fi kulli waqtin wa hiin ila qiyaami saa'ati amiin mu ne fa man akalahuma léegi nag dama leen di jox solution ci ñaari garab yooyu ni ngeen di def ngir man koo utiliser te lii du leen ci fekk ñu leen di génn ci jàkka yi wala du ngeen mën a dem jàkk ku leen bëggatee lekk loolu la mooy doo ñëw ba lekk leen da bare non fa man akalahuma ku leen bëggatee lekk fal yu mit huma nanga leen faat <laughs> mooy na fexe ba tabaxan mooy xet ga boo ko toggee xet ga day deñ waaw mooy pour que vous fassiez disparaître l'odeur da leen di togg waaw bu ngeen bëggee xet go xet yooyee dañ da leen toggu leen leen ngeen leen toggee day rey xet googee say lool kenn du la ko jàngal fii mu ne boo yaasaa ba toog xam nga ne bokkul ak lu jëloon soble si daal di koy yéey noonu yow moom xaaroo Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ngir xam ne moom waaw ah, am na solution bi lii moom man naa solution bi bu yàgg moom laata may xam ne saxoo ko ni lii mu ne hadis bi rawahu solo na ko muslimun al imaamu Abul Husayn hmm? Muslim ibn al Hajjaj rahimahullah lii mooy suñu dernier hadis léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu Muslim kefe mooy ki nga xam ne moo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad Serigne indi na ko benn bërëb Musnad Umar ibn al Khattab radiyallahu anhu na ko noor al imaamu an-Nasa'i rahimahullah solo na ko ak ibnu Maaja al-Qazwini moom moo ko indi ci ñaari bërëb al imam ibnu Maaja kitaabu iqamati as-salaa wa sunna wa sunnati fiiha baabu ma akala thuuma fala yaqrabanna al-masjid ak kitaabu al-at'ima baabu akli thuumi wal-basal wal-kurraas noonu la ko imam ibnu Maaja ci ñaar yooyu la ko indi kaanta al imaamu li imaamu tafarrada bihi Muslim an al-Buxaari moo imam Muslim moo ci wéete par rapport ak al imaam Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Badizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala léegi al imaam Muslim kitaabul masaajidi mooy buntu bi ñu gis fan yépp wa mawaadi'u as-salaat baabu nahyi man akala thuuman mu ne haddathanaa Muhammad ibn al-Muthanna mu ne nettali nañu sunu sëriñ Muhammad ibn al-Muthanna Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri xam ñu xame woon ko ci az-Zamin di sëriñ waa kutubu sitta gane àddina 167 génn àddina 252 rahimahullah qala hadathana Yahya ibn Sa'id mu ne ngi nettan moo Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri wal-Ahwal gane àddina 120 génn àddina 198 rahimahullahu ta'ala qala hadathana Hisham mun a gënne te Hisham di Hisham ibn Abi Abdillah Sambara ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri alhamdulillah arba'iin Jahdari la rahimahullah mu fi woon ci Hisham ad-Dastuwaa'i gane àddina vers les années soixante-seize génn cinquante-quatre am na wuute qaala mu ne haddathanaa Qataadatu mu ne ki nekkal ma Qataada di Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi' ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus moo tax ñu naan ko as-Sadusi Abul Khattab al-Basri gane àddina la 60 génn àddina 117 rahimahullahu ta'ala an Salim ibn Abil Ja'd mu jële ci Salim ibn Abil Ja'd di Salim ibn Abil Ja'd Rafi' ñi ne Abu Asma al-Ghatafani al-Ashja'i mawlahum al-Kufi loolu doon dakkantalam Abu Asma muy Salim ibn Abil Ja'd al-Ghatafani al-Ashja'i mawlahum wa al-Kufi génn àddina vers am nañu ne quatre vingt dix am nañu wax ba cent un mooy ba cent un wax la am nañu ne quatre ñu ne am ñu ñu ne am ñu ne am ñu ne cent wallahu ta'ala a'lam an Ma'dan ibn Abi Talha <laughs> Ma'dan a ngog <laughs> Ma'dan mel na la de wóor na mooy bu dimastu ba ne moom la Abu Darda doon wax naan wayhaka ya Ma'dan <laughs> moo nekk ci mooy Ma'dan ibn Abi Talha waaw ah, maa daan loo def ak alxuraan bi mu ne ah yàlla barkeel mu ne ko woo dëkk léegi mu naan ko benn village bu sorwul xun mu ne ko ay <laughs> maa daan <laughs> alayka bil jamaa wa innama ta'kulu dhi'bu aw ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qaasiya la yeneen saa saa wax alayka bil jamaa wayhaka ya ma'dan <laughs> Abu Darda maa ngi lay dénk mbooloo mi maa daan waaw deraw yu bari yooyu wóorul quoi ndax till bi ki muy fàdd mooy ci euh, troupeau bi mooy bi nga xam ne daa bew waaw waaw ah, gaa yi beru maan yi moom iblis aka aka moo gaaw euh, waaye mooy dee mu lijjanti seen dossier teg ko fee ñu xeet ñépp nekk seen ruq seen xalaat yépp xalaat yi ñu saytaane la waaw <laughs> ah, ba pare ñu xeet ñeneen yi jàpp ne l'enfer c'est les autres ñoom nag ñooy le paradis ñoo xam ñoo baax ñeneen ñi fii mu ne deewaleen tere dugg sawara wal iyaazu billah ñii seen bakkaar yu mag yi ñu dëkkee nangam ak nangam kanta moom nag da entre temps moom so rétrospection am du ko def xoolaat boppam càmbar ngir faj boppam déedéet moom pour moom moom moo gën gaay <laughs> waaw te idaa qaala idaa qaala al mar'u halaka an wa huwa ahlakuhum la yoneen saa sawa boo fi nee nit ñi alko nañ yow moom yaa leen alak sa te wax sa ne alko nañ du dara wala yow moom dëgg-dëgg yaay ki alko mais <laughs> kon mu ngi noon maa daan moomu nag an Umar ibn al-Khattab daa fekk woon xutba bi rahimahullah taala moom maa daan kañ la gën a àddina kañ ko hmm. ad-Dimashqi ash-Shami ad-Dimashqi rahimahullah anna Umar ibn al-Khattab xataba yawm al-jumu'ati nii la ko indee imaam Muslim ki imaam an-Nawawi la ca suuf la la ko soxal fii mais dafa gën a gudd mu ne anna Umar ibn al-Khattab kana sayna Umar ibn al-Khattab xataba dafa xutba yawmal jumu'ati yé no ko araab yi doon wooy avant fay hmm yawmal jumu'a waaw xamoo ko aruba <laughs> waaw ليل العروبة حل الدر بين رجب ثم المنادي نادي ما فعل moom la boroom xilaas di wax foofu layla al arubati may guddi àjjuma xal duru fii rajabin mal munaadi naadi muzmi alkalim do <laughs> alayhi ridwaanul maaliki laa lay wax ni yow sa waay kon mu ne annahu xataba yawma euh, bi ma yor kii dana yawma jumu'atin dina yawmal jumu'ati am na yenn yu électronique dana annahu xataba yawmal am na yawma jumu'atin mooy benn bésu àjjuma benn ci àjjuma yi voilà kon buñ delluwaatee imaamu muslim rahimahullah maadaam mu ne kon xataba ah que ne am Umar ibn al-Khattab Seydina Umar radiyallahu anhu xataba dafa xutba yawmal jumaati bi subaa juma mooy fekk mu jiite nit ñi fa zakara moom Seydina euh, euh, weer woow di ci lañ ko faatu ci la ko Abu Lu'lu al-Majusi min Allah ma yastahiqu daal di jam. voilà te Seydina Omar moom lay nettali nii nag laata juste avant loolu di xew parce que bon à vrai mooy xutba bi daa am lu ko waral bon ci gàttal al imaam al Buxaari rahimahullah dafa soloo jële ci Seydina Mawlana Ibn Abbas bon dañ koy wax nii euh, on va survoler euh, li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy l'histoire quoi voilà le riwaaye pour bañ nekk rek du guddal Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma dane damaa mas a nekk fekk Mina lañ ne woon ci aj ji mooy aj ji nga xam ne moom la Seydina Omar mujjee ko euh, di dirigé radiyallahu anhu na ma nekkoon ak ay muhajiruna ay ay kilifa ci muhajiruna yoo xam ne ma doon jàng alxuraan seen kanam di leen kii léegi euh, di nafaranteeg ñoom alxuraan quoi nee na bokk na ci Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu nee na benn bés boo xam ne moom mi nee Mina euh, man Ibn Abbas radiyallahu anhuma ma nekk néeg daluwaayu Seydina Abdurrahman ibn euh, Abdurrahman ibn Awf fekk moom mu ngi woon ci Seydina Omar ne woon fa Seydina Omar dal mu nekkoon ci moom man nag maa ngi woon moom daluwaayam fi nga xam ne foofu la nekkoon mais dafa génnoon dem ci Seydina Omar radiyallahu anhu ci aj bi nga xam ne mooy bu mujj bu Seydina Omar daal di aj nee na bi ma newee noonu rek léegi Seydina Abdurrahman ibn Awf daal di agsi ñëw ñëw fekkaat ma ci néegam moom dal waayam man Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ñëw nuyoo ne yow de boo gisoon tey Ibn Abbas amiral mu'minin muy Seydina Umar radiyallahu anhu benn waay boo jógee fee euh, naan bon <laughs> euh, ne ko yow ah ne ko amirul mu'minin mooy diw te di ko kalaame benn waay naan ko dégg naa benn waay naan boo génnee àddina moom keneen la kii diw lay jaayanteel waaw naan dara fi ah mooy bu ma ko jaayanteek moom même bu dee au début ça ne passe pas après ça va passer ah parce que xilaafa Seydina Abu Bakar jaayanteem noonu la demee woon ah Seydina nag mer ci loolu radiyallahu anhu léegi nag mu ne euh, man dinaa jóg ah daal di def benn xutba ci biir nit ñi daal di leen mettre en garde mooy todoko leen façon nit yu mel nii nga xam ne li ñu bëgg mooy ko ndax waaja kam naan moom moom bu Seydina Omar génnee àddina moom lay jaayanteel kooku matul nekk xalifa matul xaaju koo nekk moo tax Seydina Omar nag mer ne dinaa wax ak nit ñi ba bu ko defee ñu bàyyi xel ci façon nit ñu mel nii nee na nag euh, Seydina Abdurrahman ibn Awf na Ibn Abbas ma ne ko ma ne Omar léegi ma ne amirul mu'minin ne ko yaa amirul mu'minin ah yow njiitu way ngëm yàlla yi bul def loolu ndax fii ci aj gi nii fii nii Makka gi Mina gi ñu nekk ci aj gi fii day dajale ñoo xamante ni mooy ñoo xamante ni ay nit lañ ñoo xam ne ñi ëpp xamuñu amuñu xam-xamu waaw bés boo fi nekkee nag taxaw li may ragal man ibnu abba man man abdurrahman ibnu awf radiyallahu anhu boo ñëwee taxaw fi def bu mel noonu di ci wàllu xilaafa geeg yooyu nekk dina ko jàppe nam ko jàppe te du teg fa nga xam du comprendre sa bëgg a wax ku nekk jàppe la nga dégg la neexe teg ko fu mu ko li ma gis yow amirul mu'minin mooy radiyallahu anhuma ne ko mooy defal ndànk bu ko def bàyyil ba nga jógee ci aj ba dem Medina ba dellu Medina ala saakina afdalu salaatu wasalaam foofu mooy kërug hijra gi mooy kërug sunna nga daleeg boroom xam-xam yu mag yi saxaabaay yonent bari saa saam ñoo fa nekk ak seen taalibe yi nga xam ne yar nañ leen ñoo gën a tedd ci nit ñi ça ne ba pas dire que ñoom amul ci ñoom ñu aj si woon ñu bari ci ñoom aj si nañ mais ña ko ëpp duñu ay saxaaba te xam duñu ay boroom xam-xam waaw kon nag bàyyil ba àgg foofee boo delloo Medina nga taxaw foofee nga wax ak ñoom boo xamante ne nii nit ñi boroom xam-xam yaa lay déglu te dinañ xam li ngay wax ak fa ngay waxee te dinañ ko teg fañ ko war a teg Seydina Omar radiyallahu anhu neewul non non non ça ma vision waaw comme mustabid yu soof yooyu waaw despote yooyu nga xam ne bu ñu jiitee foog fuuy foog ne kenn waru a wax lu wuteeg li nga xam ne moom lañu ñu xalaat déedéet ra'yul jamaati laa tashqa al-bilaadu bihi raghma al-xilaafi wa ra'yu ra'yu al-shaxsi wala ra'yu al-fardi yashqiihaa waaw <laughs> waaw ra'yu al-jamaa'ati waaw mooy xalaatu mbooloo mi waaw mooy di soppandeku di laaj xalaatu mbooloo mi ñi nga xam ne ñooy ahlul aqdi wala xalli wal aqdi ñi nga xam ne ñoom ñoo masa ñoo mën a nos ah tey rocc ñooñu seen xalaat dëkk bi du ci du ci toroxe mukk mukk waaw mukk raxmal xilaaf yi même bu dee ne mën nañoo wute seen biir Allahu akbar même bu dee ne mën nañoo wute seen biir loolu dëkk bi du ci wute du du toroxe waaw waaw alors que nag wa ra'yul fardi waaye xalaatu benn waaye kese bu ne fee di jaay mustabid nekkub dictateur boo xam ne moom xalaatam rek ko doy képp ku gise lu ñi mu gise mu rëq sa ndigg de ko daal lay daal di lay dégradé ci conseil yuñ ko doon conseil waaw kooku <laughs> kooku moom euh, euh, ay xalaatam nag nit ñi dañ ci réew mee ciy pëtëx moo tax seetul président yu mel noonu gis nga am réew nu mu màgg màgg màgg màgg am force gis nga bu amee réew dirigeant bu mel noonu bu moytu leen wadd xanaa am keneen ku ñëw ci gannaawam dal di këf réew mi defaraat ko parce que des décisions insensées lay jël yoo xam ne il ne te moom du xool lu dul boppam li ko xelam jox léegi lay def te képp ku wax mu mera la daal di lay daal di lay menacer bu dee pouvoir may na la mu daal di lay tëjlu dina la tëjlu wala moom jël ay décision yoo xam ne dalay yàqal léegi parce que da ngaa xalaat lu wuteeg moom li mu xalaat waaw di jël ay décision yoo xamante ne nii waaw ah, euh, moom daal en solo day jekki rek gaa yi daal du ñu xam bu ñu xëyee lan la ñuy yendoo xamuñu ko tellement ab dof moo nekk ci bopp dëkk bi waaw te comme que lañ fal wala bopp moo fii buur kooku gars yi tout le temps seen surtout ñi gën a jege moom te ñoom la seen xol gën a tëgg waaw ah ok war tout temps seen xol a ngi tëgg lii de sawaay <laughs> lii de tay moo tay tay rek nag lañ lañ lañ lañ lañ nar a am problème nag waaw non tay rek lañ nar am problème ndax pas des décisions yoo xam ne insensé waaw <laughs> léegi nag ah wara yul far di nag yusqiha moom day toroxloo li nga xamante ne nii mooy dëkk ba nag waaw <laughs> loolu mooy Seydina Omar comme li ko al eh, eh, Hafiz Ibrahim eh, rahimahullahu daal di waxe woon ca xasidaam ba am na solo <laughs> waaw Seydina Omar kon radiyallahu anhu mu ne kon baax na dégg li ko Seydina Abdurrahman ibn Awf alayhima ridwaanu rahimu rahman daal di wax léegi nag eh, Ibn Abbas jàpp affaire foofu ko Abdurrahman ibn Awf wax radiyallahu anhum te temps yàlla Abbas a ngi doon dund al Abbas ibn Abdul Muttalib l'an 32 la génn àddina ci xilaafa Seydina Usman voilà <laughs> lii mooy fin l'an 23 léegi Euh, nee na way <laughs> bi ma Seydina Abdurrahman waxee lii man Ibn Abbas <laughs> ba ñibbee Medina première ajjuma sa waay <laughs> première ajjuma dama gaaw waay yow dama gaaw këy jant bi daa jóg rek ma xëy aja jàkkaay Medina ci sa biir jàkkaay yonent ba lay saasaam ñëw ci minbar bi foofu nga xam ne fala Seydina Omar di taxaw ne fii place bu baax laa Ibn Abbas tey moom ii amirul mu'minin tey mu def fi foo xam ne aw aw ku ma ko tardeloo <laughs> nee na <laughs> bi ma téele ni may téele ñëw maa ngi ñëw agsi ci euh, suufu minbar bi bu yonent ba lay saa saam péewu minbar bi ma ñëw fekk fa Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl muy cousin wu Seydina Umar ibn al-Khattab bokk ci al-ashara al-mubashirin bil janna radiyallahu anhum muy abul awari <laughs> gisoon nañ fi <laughs> xadiisam ba ko arwa doon tuumaal naan moo sàcc suufam mu ne ko man maa sàcc suufam yow marwan ginnaaw bi ma déggee leen saa sa wax li wax mu ne ko lan da dégg mu wax mu ne ko man axada qayda shibrin min al ardi zulman tuwiqahu yawma yawma al qiyaama ala sab'i aradin <laughs> képp ku jël suufu jàmbur ci tooñ lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti yawmal qiyaam dines na la ko defal caq ba foofu ba juróom-ñaari suuf yenn la ko sa loos bi nga xool ndax di nga avancé mu déet <laughs> waaw Abul A'war radiyallahu anhu nee na moom laa fa fekk moom daal boobu fa jiit ci ci ci péewu minbar bi ñëw nag ba sama tànk ñu ma toog ci wetam ba sama sama sama sama óom di laal óomam ma ne ko ma ne ko nag ay gis nga say ya Umar tey dina fi wax discours boo xamante ni nii ba mu nekkee xekki xalifa ba léegi masu koo def <laughs> nee na Saïd ibn daal di may xoolaat radiyallahu anhu maanaam mooy ki nga xam ne doon wéetal yàlla temps Quraysh ba waa Makka Quraysh <laughs> ñoo ko assassiné laata yonent bay saa saam ñu koy yónni <laughs> radiyallahu anhu mooy baayam quoi léegi nee bi ma ko waxee lool. mu xool ma xoolu waayow loolu nan nga ko ma mënee wax foogu ma ne dina fi wax lu lu lu lu lu raw lim fi doon wax avant ah <laughs> nee na après biñ nee noonu rek après ba waxtu yi jóge rek Seydina Omar agsi toog ci minbar bi dugg si ñëw toog bi nga xam ne noddukat yi ci lañ noddu ba pare mu daal di jóg daal di sant yàlla bàkk ko kañ ko ci li nga xam ne moom la yelloo waaw waaw ginnaaw gi nag mu ne eh, yéen nit ñi julli ci yonent saa salaam wax na yéen nit ñi maa ngi wax ci yéen wax joo xamante ne nii loolu la yàlla dogal mooy li li nga xam ne moom la yàlla dogal ngir ma wax leen ko xaw ma nag wax jii may wax daa nekk ci sama kanamu may génn àddina mooy li may mujjee wax laata may génn àddina ci seen biir képp koo xam ne takk na sama wax xam na ko comprendre na ko takk ko na ko jël yóbbu ko fu ko ak war waaye mën a yóbbu mooy li may wax amul fu mu waaye képp koo xamante ne nii ragal na ne comprendre sama wax te takkul sama wax kooku dagaralu ma ko mu may naral man Seydina Omar naan Omar a wax lii alors que waxuma lool radiyallahu anhu <laughs> mu ngi mu ngi mu ngi prendre en compte li ko Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu waxoon waaw ne ko boo demee Medina ñooñu ñoom fala boroom xam-xam yu bari mais malgré mu def li nga xamante ne mooy mise en garde bi waaw ne moo war jullit bu ne bul toxal ay rumeur waaw waaw bul toxal ay rumeur bul dégg lu ñu wax ay partagel ci YouTube yeeg yooyu nga jël partagé non waaw nekkal koo xam ne da ngay am personnalité non waaw seetal li ngay partagé a haqqun hu am la xoolal ndax dëgg la wala déet loo man da assuré na dëgg la c'est fiable bu ko partagé waaw ndax man haddatha hadithan yura annahu kadhib fa huwa ahadul kaadibiin awil kaadibiin ñu ngi ko doon fàttali fan yi te gisoon nañ ko ci Riyaad bi waaw yonent bay fi nettali xadiis boo xamante ne moom leeru ko waaw parce que li nga war a leer ndax du ndax aw nar la am du nar malgré ça nga wax ko jamem daal di koy partagé xamal na yow bokk nga ci wu narkat yi wala ñaari narkat yi ka ko defar ak yow mi ko transmettre yéenay bokk bàkkaar kon nag Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne daal ku takk sa wax comprendre ko man ko takk fu la sa waru waay yóbbu nañ ko fa yóbbu waaw moo tax ñu àbboon ko kàddu yi dañuy jeexal siira bi waaw <laughs> ñu ne dañuy wax la Seydina Umar waxoon siiratu rasulillah la alayhi afdalu salatu wasalaam borom bi nag comme li Seydina Umar wax tamit ci kaw moo dogaloon ñun mu jaarale ko ci ñun liñ ci defoon jeex na loolu la woon ci ñun la ko jaarale kese fadlullahi la moo koy jox ku ko soob mooy xool ku ko neex mu am ci yow lu ko soob jaarale ko ci yow léegi nag amul fenn fu muy bañ soob ko boo ma kenn naral lépp looy publier ci mbir mi di ko jël di ko yóbbu feneen amul fenn fu mu bañ non waaye na nga transmettre fidèlement li nga xam ne loolu nga dégg ci fichier bul jël dagg fii recoller fii dagg fii dagg fii jël ay mbir def loo xamante ne yow li nga bëgg wax te mu wuteeg li ma wax boo boolee sama wax yépp nga jël ko di ko tas loolu moom mayu ma ko kenn comme li Seydina Omar wax waaw al iqtidaa'u billadayn min ba'di rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam looloo ñu war yonent bay saa salaam di roy ci ñaar ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw yonent bay saa salaam comme li nee ci sax yi sax imaamul Buxaari yi mu ngi ci imaam Muslim wóoratuma mais foog naa mu ngi ci yenente bi alayhi salaatu salaam ne iqtadu billadhayni min ba'di Abu Bakr wala Abi Bakr wa Umar la yonent bi alayhi salaatu salaam ne waaw roy leen suivez topp leen roy leen ñi nga xam ne ñaar ñi nga xam ne ñu ngi ñëw sama gannaaw tabi mi wax ñu ngi dund Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar radiyallahu anhuma kon ñu lool ci moom radiyallahu anhu yal nañu ko borom bi nangul amin